farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi lbaab ath-thaalith fi al-adab wal-fadaa'il fi faslun fi ash-shukr fa kullu shaykhin hakadha fa innahu min saa'idi al-hutaami fatruk sha'nahu mu ne nag gis nga li ma la fi jot a wax ci sëriñ yi mel nii bii ab kaala rek benn misaal laa la ci jox ci ñuy woote wuta duñu dara fa kullu shaykhin képp koo gis muy sëriñ sëriñ lu wala sax mu ne sëriñ la hakada mel ni lii ma fi wax man Bamba radiyallahu anhu nii mel nii ah fa innahu gis nga waajoon xamal ne min sa'idil xutaami bokk na ci ñi nga xam ne wayi wayi dem di taxani ay matt lañ mooy mattum àddina la ñuy taxan yow dañ la yow dañ lay taxanaale gis nga seen àddina jag seenuk feeñ seenuk wanewu seenu mbir ñi teg leen ca kaw bu jaree mu taxañ la yow dina la taxañ dalay taxan ñi taxankatu matt yi la bokk ñi nga xam ne mattum àddina la ñuy dajale xamal ne kii ci ñoom la bokk fatruk sa anahu bàyyil heure mbiram te set ci moom dañal demal ci moom ak ku nekk maamam jóge fa bu ko xool voilà jóge fa ku mel nii loo fay des déedéet mu ne lu jóge fa bàyyil ay mbiram nga dem seeti leneen voilà mu ne wa kullu man ra'ayta yasta'lil yasta'lil abid min al fa da'hu yaa murid mu ne la waxuma la kii kese waaye wa kullu man te waa jii ci noonu la mel képp koo xam ne gis nga ko ra'ayta gis nga ko ci sëriñ si min al-mashaayixi ci sëriñ si yasta'lil abid ah muy wan jaamu yàlla yi moo leen féete kaw jàppe mel ni ay sujet ñii ay jaamam lañu moom mooy seigneur bi moo moo nekk seen seen borom hein fa daahu ba ko ak ku man di doon yaa murid yow mi nga xam ne sa borom nga namm yow yaa nam ma dem ci sa borom bu ci am sax nga en fait nga ci dul am gis nga nii sëriñ bi di radiyallahu anhu di wax mais lii lii bu ñu ko doxaloon affaire yi simple wallahi affaire yi simple foo yépp léegi la désistérinisation daal di daal di tàmbali mooy gaa yi ay nekk sëriñ gaa yi dootuñ ko woow deeti parce que gis nga gaa yi buñ ñëwee dañuy xam li leen tax a jóg borom bee leen tax a jóg gis nga ku leen fenar a fontoo fii ñu gis ne ndekete waa ji li mu doon wane ci biti yépp ba ñu dugganteeg moom gis ne waa ji léppam neen la lépp zéro la lépp ci boppam kese julli sax jaralu ko dara woor waxi noppi bu dee moom maamam ab sëriñ ne woon gis nga muy mbubboo maamam li baamam bind tos la ko soxlaw lépp ngir góor di nit ñi xëcc nit ñi ci boppam ak alal ji mu ciy am mu ne gis nga ku mel nii danga kaw baax bu ci am sax état d'âme bu fi nekk sax di xalaat ay xel yaar te bul déglu ñoom parce que ñoom ñu mel nii dañoo muus am na affaire boo xam ne bu bees bu buñ génne xam nga lam doon wax naan waa ji wa yadda'il kamaala wal wilaaya day woote woo ak mat akuk wilaaya ba pare yëdëxal waraa bi kasratir riwaaya muy jommiloo nit ñi di fëkk seen xel yi ndax bi kasratil riwaay ci bari yu muy nettali léeg-léeg am na sëriñu fooyi yu bari léegi dootuñ ko def dañuy ut koo xam ne nee nañ ab ustaas la wala yooyu bu leen di waxtaanal di waxi tojaange kese waaw waxuñu képp ko am sëriñ boo xam ne daa am koo xam ne moom lay àndal muy waxtaan noonu la mel non dama ne kii wax loo xamante ne jaarul yoon di wax yoo xam ne sharia boo ko tere baayam bu dee maamam bu dee maamam sëriñ la woon wala yooyu am bindam ci boppam daa weddi li muy wax waa ji di wax yooyu di créer ay histoire di wax ngir gën a xëcc nit ñi ci waa ji waaw am na ñoo xam ne noonu la ñuy def léegi li worof naan ko am ku dul lakk alors xam nañ ne lakk nañ bu yàgg buñ continuer ci noonu ñoo xam ne ñooy tiital taalibe yi di leen desloo ci ci ci sëriñ bi te moom sëriñu foo la ñoo ko gën a xam nawantewuñu sax ci mbooloo mi nii rek la ñuy wane nii mais boo leen fekkee ñu wéet nga bett leen fuñ la gisul waa ji lu ko neex la koy woowe façon farce bu ne mbalak bu ne dina ko def ak moom waaw ndax weggu ko xam na ne kiiru dara moom itam xam ne ne waa ji yow itam li la fi indi mooy ba nga taqee ci man nekk un koo xam ne di woote ne ab ustaas nga takk ci man a tax ngay am ay alal ndax luñ ma jox ma jox sédd la ci jàppal ma jàpp la wal iyaadu billah mu ne ñu mel noonu nag mooy ñu mel noonu man maa ne ñu mel noonu buñ ne tiital laa wax si ñii nettali yadhal waraa bi kasrati riwaaya di nettali ay al ay yawmal qiyaam yoo xam ne ci ñoom kese la am lépp ngir tiital la ba boo fi jógee gis nga torox ga ma ne baleen fële voilà teg leen fee teg leen fële dara la lu dul kii wa kullu man ra'ayta yasta'lil abid min al mashaayikh fa da'u ya murid képp koo gis muy rëy rëylu di féetalu féetalu kaw ci jaam yi fu mu nekk di wane ne moo féete kaw yéen ñëpp ay jaamam ngeen waaw nekk nekk nekk entre ay jullit yu correct sax manu ko ndax ñaawi jikko fu mu nekk di jaay maanaa di jaay nit ñi ne du seen moroom gaalibee dañuy def lu ne mu leen di jaamloo ci yoo xam ne ak reewaneem kese la ak ñàkk yaram lay wane waaw ba pare loolu lépp nag mu koy mbubbale naan dama leen di tarbiya te du dara tarbiya wut kenn daa mën a tarbiya boppam na tarbiya boppam moom wala na uti ku ko tarbiya ndax ku mel noonu manu la sax fóot boppam mu ne ku mel noonu fa dànku ba ko yaa murid yow mi na ma dem ci sa borom te nga xam ne gis nga boo ko bàyyee ku yañ lay wax bu ko faale lu tax mu ne fa inna fadlallahi laysa mukhtasar yutihi man yasha'uhu min al bashar ndax gis nga fa inna fadlallahi gis nga ngëneelul yàlla gu màgg gi lay sa muxtasar mais dafa nekkul loo xam ne da koo tëj fenn jagleel ko ñenn kese yootiihi borom bi moo koy jox may yasha ku ko soob minal bashar ci mbindeef yi lu tax ñu bëgg ne ñoom diw kese ko war a am loolu moo amul xanaa ak yonent suñu borom waxul ci suuratul euh, hadiid zaalika fadlullahi yutiihi man yasha wallahu dhul fadlil azim zaalika gis nga loolee ma fi tudd ci xéewal yéeg ak yu rëy fadlullaahi ngëneelul yàlla kese yutiihi man yashaa'u moo koy jox ku ko soob paali su ki soob nit ñi ki soob yàlla waaw wallaahu te borom bi dul fadli mooy borom gëneel gi al gu màgg lu tax nga bëgg ni ñoom diw kese ñoo war a baax waa Sénégal kese war a baax ku dëkkut Sénégal baaxoo fan nga ko teg xanaa yow déggoo li la sëriñ bi te ak li alquran wax avant loolu ak yonent bi alayhi salaam ak nit ñépp nga ñëw bàyyi ko fi di topp naan parce que ñoom diwu walla foofu rek ku ku jokkuwul ci ki ma jokk mooy doo baax ak yooyu ma ne ku wax loolu li mu wax wute na ak li am. waaye lan moo tax ñun balaa nit a baax ni ma ko fi wax woon balaa nit a baax rek balaa sab sëriñ a baax fekk ñépp bon ngir mu baax lan mooy ndayu lan moo tee moom mu baax ñeneen ñi baax waaye mu ne gis nga boo ko bawee bu fi nekk di tiit dara fa inna fadlallahi gis nga ngëneelu lal yàlla lay sa muxtasar dara la ko tënkul fenn laa wax ni fii kese la amul yonti yu moo koy jox may yasha ku ko sopp minal bashar ci mbindeefa mi comme li mu wax ci xadiis bi ci ci aaya bi léegi nag mu ne tàntaa ku mel nii moom iñaan ba bu ñuy tudd keneen fi moom mu mer di jaay ni moom mooy sëriñ bi na xam ne kooku du jariñ tus loolu da koy yàqal te du def lu dul gin koo naq ci mbonte gi mu ne waaw ndax kiñaan moo tax mu ne walil xasuudi mathalun qad tadaqaalul xasuudu laa yasuudu ahada mu ne walil xasuudi ñeel na aji eñaakoon eñaanaakoon ki ca njox mboxtaluk iñaan mathalun am mathal ab exemple boo xam ne moom la moom lañ boroom xam-xam yi di joxe ci ku eñaan qad tadaa dina ci gindeeku képp koo xam ne dégg na misaal moom mais ba moytu ko xaalu nee nañu alxasuudu rahmatullah alayhim alxasuudu gis nga ay kaña añaar koon laa yasuudu ahadaa kenn la du jiite kenn la du nekk sangam kon nan la mën a nekk naan mooy taalibe yi mooy sëriñu nit ñi waaw mu ne kayfa yasuudu wa huwa fi l azmani yuhibbu salba ni'matil ikhwani mu ne kayfa man damay laaj bamba radiyallahu kay kayfa yasuudu wayow borom xam-xam yi kay di joxe misaal ci lii wax na dëgg këne ab añaakoon mënu la jiite kenn bu jiitee du fay àgg illusion de jiite la naxas yi jiite kese mënu la jiite kenn ci dëgg-dëgg man da ne kayfa yasuudu mais naka lay nekk sangu kenn di jiite kenn wa huwa te fi fil azmaani ci jamono yépp yuhibbu li mu bëgg lool mooy salba rikki ni'matal ixwaani xéewal gi borom bi def mbokk yi ay mbokk jullitam mu bëgg na yooyu taxu ñëw ci moom wala sax na deñ même bu agsiwul ci moom na seey ci seen loxo waaw ba buñ fi tuddee kenn ci kanamam muy met buñ koy ŋàññi mu kontaan kooku bu lan moo ko dal kooku kan lay jiite mënu la jiite kenn moo tax bu yàggee taalibe yëpp ba ko bu gaawul faatu fii bu yàggee léeg gaay ba ko voilà mu ne waa ba mu léegi nag mu ñëwaat nag di la wax ci façon faux sëriñ yi ba léegi wax na la kii duggal la ci bu baax di wanewu ngir ñu fal ko bëgg ñu koy fal jiite ci loo xam ne dootu ci nëbbu muy wax nag wa ba'duhum mu ne wa ba'duhum taraahu zaata ammumi mutawajal ra'si ma'at mutawwijal ra'si ma'at talassumi tashabbuhan bi ru'asaa'i saalihiin man hammuhum ridal jaliili kulla hiin